di wax ka koy làmboo na la leer ne bul def ne da ngay def rek yow moom lu la neex def te dara rojal fekk bu dee déedéet wasu muhaa gis nga yéesam effet ñu wax tudde woon ko effet secondaire yu bon yi muy joxe yu yéesi bàkkaar yi nga xam ne moom lay jural bokk na ci li may jural cam si yu yées yoo yële yakunu day nekk ak ta'ajjul loo xam ne borom bi da koy gaawee fii ci àddina gi qabla mamaati laata faatoog man ka nga xam ne xawaahaa moo lamboog yu bon yoo yëla ak caay-caay yi ne sama yoon new ci kanam rek lu ko neex rek digalu yàlla yi yoonam new ci mu ne ko na ko leere mboni bak mbon ya waral mbonte ya yu yées ya lu borom bi di gaawe la fii ci àddina bi bu ci gaawul tuub génn ci non kooku balaa dee day gis mbir yi waaw xabla laata mamaati faatoog man xawaahaa ki nga xam ne moo lamboog caay-caay yi nga xam ne moo yu yées yi mu ne amooy ajal mooy wu neema naam neema waaw nii la demee waaw mu ne wa minhu aydan anna maa yusiibuhu abad min albalaa'i niqmatullahi ahad mu ne wa minhu <laughs> te bokk na ci ci shu'mu adh-dhanb shu'mu ar-radha'il mooy mbonteeg li nga xamante ne nii mooy boo defee bàkkaar lan lay jural yow doomu aadama bi sa gannaaw mu ne wa minhu bokk na ci annama yusibu kën gis nga waajooju di làmboog bàkkaar yeeg caay-caay yi gis nga lépp lu ko dal abat ba faw fekk mu ngi dund loolu bu minal balaa ci ay ay balaa yu ko dal ay musiba bu mu fi nekk naan dañ maa nattu de kenn na ko nattuwul niqmatullahil ahad loolu mbugal la bu boroom bi nga xam ne mooy kenn waaw niqma la waaw sëriñ bi dina ko leeral waaw kon nekk ma la waaw nga gis waa joo xam ne jaaykatu sàngara la gis nga magasin bi yoonam new ci waaw moom daal sa rapport képp ku ko tere mere na la bu doon doon na defal dara ndax dimbali woon na moo la tane woon ci wàllu am-am keroog ba nga xam ne ne ci nga ko xamal ne ko ah man de xaw ma woon ne dëkk ci lii ngay liggéey ah man de dama romb bu ñu ne ma bu ñu yaa ngi yaa ngi fee mane naa fa jaar ndeke mooy fi ngay liggéey xaw ma woon ne yii ngay jaay sëñ bi ah dama lay laaj biir de sama mbokk nga waaw yii ngay jaay nii de alxuraan da koo xaraamal yonent ma lay saar saam da koo xaraamal ay jaay sàngara ay jaay mèche ay jaay ay kasetu musique yii dafa xaraam waaw waa ji mere ko waaw ay jaay ay alcool ay sàngara ak gaa yooyu waaw waa ji mere ko waaw le fii mu ne nii lañ mel ku am dara lëga yu ñu lu leen teree dem ñàqu ji ku lëgay ñu ñu iñaane la ko te pourtant maa ko yor keroog mu la koy mujjee defal dara garawul garawul ci waa ji na continuer waaw waaw mu ne nag gis nga nag ku mel noonu ngay gis ñu jekk ñu ne magasin ba lakk na gaa yi di gaa yi di triste naan dogalu yàlla ndeysaan aka ni mu baaxee ci tabee ci alalam ji mu ne lool bu leen ne dañ koo naan nattu de kenn nattu ko loolu la sëriñ bi wax ne kooku moom ki nga xam ne mooy làmboo caay-caay yeeg bàkkaar yi moom de façon ku lépp lu ko dal hein na maa yusibuhu abat lu ko dal ba faw fekk mu ngi dund te génnul ci bàkkaar yoo yële muy làmboo minal balaa yi ci ay musiba ki balaa loolu na xam ne niqmatullah loo yàlla ngir wan ko boppam ngir mu delloo si ci boppam waaw ñu ne camion ba takk tàkk na ndekete yoo boroom moo moo ko teg boroom ndax yu bon yi nga xam ne moom lay doxal ci kaw suuf ngir mu dellusi si waaw buree jaaru fa faatu <laughs> voilà mu ne nag mu ne léegi nga ne waaw àddina bi de ñaar su soit ay bugal di la dal ay balaa ay nattu wala yu neex waa yu natt yi moom yu naqar yi ak musiba yi moom nee nga bu dee kuy làmboog bàkkaar yi bu ko dalee kooku du nattu ab am mbugal la mu ne waaw mu ne ah léegi nag ma des mu des man de li may laaj mooy waa bu dee xéewal a ko dal nag lan la mu ne loolu laa lay wax déglul ma euh, taal euh, euh, ubbil sa nopp nga déglu mu ne wa annama yanaaluhu min an-ni'am makrun ma istidraji dhil arshi na'am mu ne wa amma wa annama kantaa xéewal yi may laaj bu dee moom lay amee commerce bi di gën a dox bu dee commerçant la ah bu dee ne moom commerce bi day nekk koo xam ne ab éleveur la waaye yoonam port daal dox na nowe na ngi ñëw te dañoo soxla port te affaire bi bon marché na fu lu na ko foo xam ne moom gis nga mbaam xuux yii man na cee ami conteneur laa wax ay camion yoo xam ne bu ñëwee ba dóor ko dina ci génn te na ci am lu bari mu ne yoonam newu ci waaw gars yi naan affaire u Allah jee ngi dox de waaw wow dëkkate yow ribaa gi muy dunde gi magasin bii ribaa kese la waaw waaw ay intérêt bancaire kese lu duy ba fees léegi ñu jekki léegi nag loolu di neex noonu nga gis affaire yi di dox waa ji daal mel ni lu mu laay mul or mu ne loolu nag bu la jey yëgal ne hein wa annama yanaaluhu minan na'im minan na minan lépp loo xam ne laal na ko amee na ko minan ni'am ci ay xéewalu borom bi tabaaraka wa taala jàpp ne loolu day wane ne lim nekk baax de wala ñoom ustaasa soxor wala ñoom diwa soxor kese bu dul woon lu baax ndax lu lu dëgg du yàgg waxi loolu wax naa la loolu du waxu dara moom lu dëgg du yàgg Iblis a ngi fii di neen mooy sax maamu neen te mu ngi fii moom ak maam Adama alayhi salaam <laughs> voilà kon kay yàgg na amul mbindeef fii doomu Adama bu yàgg yàgg ba mel ni Iblis Iblis ku fi ku baax ak ku baaxut Iblis la fi ji waaw. kon nag lu dul lu dul waxoon naa la lool argumentation ku amul argument la wala ku xamul wala ku dégg nit ñi wax muy toppatoo. waaw lu dul yàgg du dëgg loolu mooy wane ne li ñu nekk baax na loolu dañ naan la ah, ah, yaa ngi juum de sànnil sa bët ci iblis ba léegi mu ngi fi di yàqu di yàqee waaw te moo fi jiit suñu maam aadam alayhi salaam kon nag sëriñ bi di ñu xamal ne gis nga waaju mel noonu affaire yi di dox gaay di ko tagg di ko boole ca fops fops fops fa ñuy recenser ñu bari alal ñe naan village ci carré VIP la ko waaw ci ñu man bu ñoo ñële yor alal yi ci réew yi affaire yi di dox mu ne lépp nag lu mu lu mu amee jote ko ci ay xéewal na ko leer ne waa jooju di làmboog bàkkaar yi makrun loolu am pexe la bu ko yàllaay pexel da koo ko defal waaw lan la wax ma istidraaj yi ak di ko ndànku hein gis nga am pexe la ak di ko ndànk-ndànk istad istidraaj mu leen di jay ak jay la jayut vil arsh borom arsh naam ëskey wax leen nangul leen ma lii ma wax man Bamba nii la dem waaw ku nekk ci yu bon alal jay gën a bari ñu naan ah, man de jaaxal nañ ma ñi nga xam ne ñoo nekk ci lu baax naan jullit ñii xoolal àddina bi ñu ñu ñàkkee kantaar yi réewu tubaab yi ñu naan réewu yéeféer yii xool leen seen riir yi ni mu naate seen croissance yi ni mu doxe alors que ñun sax ñoom ñoo yor ah, man de buñ ma nee ñun ñoo nekk ci dëgg dinaa jaaxle dañ naan la xamoo li ngay wax yow xanaa xamoo ne gaa yooyu wa annama yanaaluhu min an-ni'am makrun ma'a istidraji dhil arshi ni'am xanaa xamoo lool lépp lu ñu yor loolu ma ne ci ay xéewal ay croissance ay point de croissance yu yokku chômage bi wàññeekoo lépp loolu am pexe la pexem yàlla la mum leen di defal di le maas tidraji dil arshi di leen jay borom aras xanaa moom du moo waxoon ne sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun ah borom bi xanaa waxul woon ne gars yi xel séef naa leen ne naa leen jay ba foo xamante ne nii duñu ko xam ah wa umli lahum ma leen di ndànku ngir lan ngir jàpp leen na inna kaydi sama pexe matin lu dëgër la kon loolu la